bi nga xamante ne nag ci la ko jël moom salaat salaatu wassalaam comme niñ ko gise woon seydna siddiq nekk xalifatu rasulillah ala wajhil ard radiyallahu taala anhu wutu fi yonent bi sallallahu alayhi wa gisoon nañ li nga xam ne saxaaba yu bari don seydna umar ibn al-Khattab al anhu liñ gisoon ne comme que gaa ngi tubbi wa najama nifaaq waaw naafiq ginnaa fenk lañ doon nëbb nëbbatuñu ko lañ doon nëbb seenu ngëm ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam nëbbatuñu ci dara waaw ñu bari ñoo xam ne ay bi ñu tuubee yàggul ci arab yi ñu daldi kaw kaw yi arab yi ñu daldi tubbi ñenn ñi di ko waaj a def waaw daanaka foofu gaa yépp daanaka ñu bari ville yu bari sax tubbi walla ñu nekk ci tànk tubbi Seydina Siddiq nit ñi ne ko a yaa yaa yaa yaa Aba Bakr yow Abu Bakr radiyallahu anhu est-ce que yaakaar nga ne moos nii état d'instabilité bii nga xam ne moom lañ nekk nga xam ne jullit ñi dañoo mel ni benn mën nañ leen mangale benn proie ah boo xam ne moom la tan yi wër mooy koo xamante ne nii gazelle bu blessé kéwél goo xam ne blessé gaañu na bay direeku ah gaynde yeeg segg yeeg panteer yi ñoomin panteer ak ñoomin bukki njuur ñoom ñépp ñu wër ko est-ce que foog nga ne moos jamono jooju moom doole jim jot a am moos mu koy envoyé feneen te du jéema fii nii mu fexe ñii ko wër nar koo sëqatoo ñu bàyyi fi doole ji mu am ngir mu man leen a repousser est ce que la euh, nekk loo xam ne moo gën a nekk lu xellu ba li yonent bi saab saab wax dinañu ko def mais ñu bàyyi ba ca kanam kanam ba mbir yi bañ stabiliser li nga xam ne mooy ar-ruqa al-islamiyya ad-dawlatu al nga xamante ne mooy réewum jullit mi rawatina al-aasima di madinatul munawwara madinatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ba pare ñu dooru jubli ci loolu sayyidna siddiq ne leen kalla mukk waaw ñenn ñi sax dañu jàppoon ne euh, bon mën nañ ko bàyyi waaw benn yoon ndax affaire bi la priorité change jamono jooj yonent bi alei saatu salaam doon wax ñun ñépp d'accord nañ loolu lañ waroon a def loolu moo taxoon ñu ëpp ci ñun ñi gënoon a màgg sax ci ñoom ñoom ñu daldi woon inscrire ñëw ci sous le drapeau de Seydina Usama ibn Zayd radiyallahu anhuma waaye nag le le la donne a changé waaw la géopolitique la donne géopolitique a changé waaw la situation internationale a changé ah il faut nag il faut recadrer il faut revoir la politique qu'on menait avant mooy rek wax yooyu mooy xalaat la boo xam ne boo ko seetloo am na benn côté boo xam ne danga naan am na bon lii euh, mën nañ ko dégg waaye nag li ëpp doole xalaat yooyu yépp mooy li nga xam ne mooy ndigalu yonent bi alayhi salaam mi teniiroon jàppoon dogu woon ngir arme bi dem ba nekk bi mu déggee rumeur yooyu mu génn takk bopp bi malgré ni feebar bi metti ngir repousser ñi nga xam ne ñoo doon wax ci Seydina Usaama lenn ñuy waxati radiyallahu anhu mu ñëwati moom yonent bi aleyhi salaatu salaam naan anfidu a Usaama naan wóyal leen li nga xam ne mooy sariya bi ma takk arme bi ma takk teg ci say Usaama ibn Zayd na ngeen ko wóyal loolu moo féete kaw lépp te loolu la as-Siddiq a'rafu an-naas a'lamu an-naas bi ahwaali rasuulillah wa bi kalaami rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam gën a xam nit ñi gën jege nit ñi yonent bi alayhi salaatu wassalaam gin leen koo niru moom mi nga xam ne moo doon wax naan man de duma ma dégg lenn loo xamante ne nii lu yonent bi alayhi salaatu wassalaam di digal la lu dul ne dinaa fexe dinaa gaaw def ko ndax damay ragal fitna dal ma waaw waaw falyaxdaril ladina yuxaalifuuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adabun alim loolu la sëy aaya boobu la sëy na Siddiq doon wax ne man mu ma déggee dara yonent bi alei saatu salaam ko digle ko boroomam tabaraka wa la du ma ga dama def lu dul gaaw nekk ci bañ a wuteeg moom ndax lan mooy muy sukkandikoo la aaya ba wax ah fal yaxdari na def attention fal yaxdari na nekk ci ay gaardam fal yaxdari nañ nañu moytu alladina gaañ a nga xam ne yu yuxaalifuuna an amre ñooy wuteeg ndigalu yonent bi alayhi salaam falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi na moytu ñi nga xam ne ñoom ñooy wuute ak sunnaay yonent bi alayhi salaam ak li nga xam ne ay doxalinam la hëdyoom lañ tëralinam lañ lii lañ ko xamee lii la fi teg ne ñu ne ci ngeen ñëw seet leneen loo xam ne moom ngeen koy jënde moom ngeen koy gënale suñu boroom ne ñooñu nañu def attention lan la ñuy def attention ya ya rabbana lan lañ la def attention alladina yuxaalifuuna an amri waxul amrullah de amru rasulillah mooy li nga xam ne mooy sunnaam mooy hadiyom salawatullahi wa salaamuhu alayhi mu ne ñooñu nañ def attention an tusibahum fitna mooy li leen di gete tiim seen bopp yi nga xam ne moo leen gën a jege fitna googoo leen gën a jege seen mbaru tànk mi seen dàll carax wi ñu sol mbaru tànk mi ni muy jegee cara euh, seen seen seen seen baaraam yi yi ko lonk bugal moom fitna googu noonu bu ñu wuutee mooy li nga xam ne mooy sunna yeneen bi alayhi salaam mooy li alquran digle mooy li euh, sunna digle loolu moo leen gën jege mbugal moomu moo leen gën a jege fitna googu moo leen gën a jege seen tànku seen mbaru tànk waaw allahu akbar falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna fitna dal leen te fitna gi gën a rëy mooy al kufru nooy fa ngay nekk di nekk di doyadal diine ji di lu ñëw ñu ne garaawul ah mbir mi sunna la ngay topp noonu di bàyyi di bàyyi ba jàll ci farata yi farata yi nga koy doyadal bam dem sax boo nga dóor lépp ci suuf dootoo ci def lenn nga mujj nekk kaafirun bayna bayna naas nekk kaafirun juhud ginnaaw ba nga xam ne ci nga ne woon jullit ndax lan yusbihu al-mar'u mu'minan wa yumsi kaafira wa yusbihu kaafira wa yumsi mu'mina yabi'u diinahu bi'aradin min ad-dunya falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum wala mu dal leen adhabun alim bugal mu tar moo leen di gete moo tiim seen bopp yi waaw waaw voilà léegi nag bu ñu xamee loolu bu kenn nag nekk fi di di étonné wu pourquoi ñun ñu nekk ci état bi ñu nekk ci monde bi nekk ñi nga xam ne ñoo gën a doyadi ci kaw suuf en tout cas ci wàllu suñu nekkin fii nii mooy dara amul lenn lu ñuy boole jullit ñi ku am bombe bu baax sax ci réewu jullit yi nga koy essayer waaye it wala nga fexe leen comme que ay bambins la ñuy comporter woo comme ay gone nga ñëw fexe ñoom seen biir créer fa ay tension waaw ñu commencer di xeex. nga jël bomb ya nga defar bëgg ko jaay parce que sa industrie euh, militaire ak yooyu ñu ngi am crise nga fexe créer ay guerre yoo xam ne diggante ñoom yi jullit keese lañu ñu daldi ci di rayante nga jël bomb yi jaay leen di jàppale ñii di rëq ñii di xesen ñii tey raay ñii voilà mooy nag mooy suñu état boobu ñu nekke waaw ba ñenn ñi naan mais ñun ñaan yi ñuy ñaan ci kaaba gi ñaata ramadan comme li ñu nekk nii ci biir derniers jours yi ñaata yoon la a imma yi imaam yi di ñaan di ñaan ci kaaba gi nit ñi naan amin ñii di jooy di ñaan Jérusalem ñi di jooy ñi naan amin di ñaan biir Misr nit di jooy ñi naan amin di ñaan Sénégal nit di jooy ñi naan amin di ñaan Érythrée nit ñi di jooy ñi naan amin di ñaan France ñii di jooy ñi naan amin di ñaan États-Unis ñii di jooy ñi naan amin tous dans le Caire dara tous ñaan ba tas dara buur yàlla yàlla na nga ñu génnee ci suñu kii beeg boo suñu nekkin ngi ñu nee waaye waaye buur yàlla Aqsa Jérusalem ay kii yàlla nag ñu fa may julli ñu ñu ñu am ñu man faa julli ah, laata ñuy faatu bañ ko dalee ñaan ñu bari faatu nañu waaw dara parce que lan falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrih ñaan daa am lu muy àndal fiqhu du'a dafa am waaw fiqhu du'a dafa am mooy ñaan dafa am fiqh bu bu boo xam ne moom mooy moo tukkee ci ñaan nit ki ñaan war naa xam am na yoo xamante ne nii àndul ak ñaan gi muy ñaan waaw waaw li mooy ndigalu yonent bi alayhi salaam zaahiran wa baatinan fi l masaai wa sabaax fi ay waqtin wa xiin ba pare jàpp ne e, buur yàlla dinañuy dimbali non wala yansuranna allahu man yansurah buur yàlla naa ne wat naa ne ñi may dimbali mooy ñi ma dimbali waaw waaw kon ñun euh, nañ soyons euh, là-bas waaw Seydina Siddiq nag xam gum xam loolu waaw xam ne musiba gépp musiba nekkul ci gaa yi tiim nañ la tout le monde est contre toi moom dund na loolu ñii di ko wax sax dund nañ loolu màkka waaye moom ni ma ko dundi ak yonent bi alayhi salaatu salaam keneen dundewu ko ni moom waaw te keneen ginu koo xam yonent bi alayhi salaatu salaam te xam ne kii nii suñu salu suñu mucc suñu lépp mu ngi ci topp ko waaw léegi nag nee nañu lii waaye ma ne gis nga sayyidna Siddiq wallahi alladhi laa ilaha illa hu law anna ar-ruuma wal fursa wal xabasha wa kullul al muluk bu ñu dajawoon boobu def coalition ngir ñëw Medina encercler ko du ko teree yóbbu armée boobu fi yonent ma lay saab saab waxoon waaw akbar du fi nekk naan bon peut-être c'est vrai bon on va essayer ay préparé wu nag ngir xool nan lañuy ñuy suñu bopp noo kon armée bii yii dañu ko soxla nañu nekk fii positionné wu ci ki yu stratégique yi non non non lu man di deme déggoo li wax même bu doon kilaab yi xaj yi dañuy ñëw di matt sax soxnaa yonent bi aley saa salaam doo doomam moom ah même bu doon dañuy ñëw di matt seen yeel yi ba di leen yóbbu sax du tee armée bii yonent bi aley saa salaam foo jaar dina àgg par force dinaa ko àggale man as-Siddiq te tamit <laughs> que ça soit très clair <laughs> waaw man as-Siddiq duma fekk lu yonent wale sa saam takk fas ko teg ko man ma ñëw di ko tekki nan lay faset drapeau jox ko Seydina Usaama ne na dem ngeen bëgg wax a wax a wax nit ñépp wax waaw foofu mooy aljamaa li imaam Ahmad ibn Hanbal doon wax alayhi ridwaanullah këne nit ñi gis nga bu nit ñépp nekkoon ci loo xam ne demewul noonu yow nga nekk ci dëgg yow kenn yow yaay al jamaa gi ñuy wax nekkul ay tout le temps mooy mbooloo ah xam nga koor gi ñu nekk ñu bari loolu la leen di nax xam nga presque surtout France même Sénégal ah monde bi mooy de ñu am problème mu kañ la ñuy woor ak kañ la ñuy wori na xam ne ñoom fi ñu teg affaire yi wala boog oreeru prière yi <laughs> ndax baax naam baaxul ndax ñépp a def lii ñu ne yow bon yow boo fi bëggee wax ne horaire yi te ñépp moom la ñépp yi def loolu day wan ne lool rek day wane ne yow nekkoo ci dëgg dañ naan ndax la ndax ñooy ëpp te yadullahi ma al jamaa non non non imaamu Ahmad ibn Hanbal mu ne déedéet ki nekk ci dëgg même bu dee kenn la kooku mooy aljamaa mooy mbooloo mi waa suuf ñépp bu ñu àndoon nekk ci caaxaan kële mbooloo mi ñoom bu ñu mbooloo voilà mooy jamaa gi alquraan gi yonent ma lay saar saam bi wax naan yadullahi ma al jamaa loxol yàlla ndimbalal yàlla mu ngi nekk ci mu ngi ànd ak mbooloom kooku la yàllay dimbali moo tax Seydina Siddiq radiyallahu anhu bi mu ko defee dow waaw gaa yi wax mu ne day dem par force arme bi day dem arme bi dem la kenn gisul woon ca ña doon ña foogoon ne lii du mën nañu ko repousser ba ci kanam Seydina Siddiq c'était pas affaire stratégie la doon teg bon moom xamoon na ne bon bu defee loolu stratégiquement c'est bien xam nga nit man nga wax loolu man nga ne bon stratégiquement quand même contrairement nekk fi di défendre dëkk bi contrairement sax mooy ñu dem xare la première puissance mondial <laughs> waaw bu ko defee bu ñu xareek ñoom ñu gañi mooy damm nañu laafu keneen képp koo xam ne kaana yatma da doon am lu muy xemmeen ngir dal suñu kaw wala ñi nekk suñu biir faiblesse dugg leen ñu bëggoon a bàyyi génn daldi indi li nga xam ne mooy la dislocation du pays de l'islam koo xam ne loolu naroon na la dal nga dellu si waat xam nga nit mën na ne stratégiquement bon ça c'est une c'est mais loolu Seydina Siddiq xoolu ci woon ay stratégiquement wak ay kii ak yooyu déedéet déedéet affaire bi lenn la gis nga lam waxoon ba ko gaa sonalee biir Makka yaa ngi fàttale ko temps yañ Makka avant gàddaay gi bi ko ñoom Uqba ibn Abi Mu'ayt sonalee benn bés fekk yonent bi alayhi salaam lañ doon ñàkk teggin mu intervenir gars yi dóor ko dóora dóora dóor ba mu inconscient moom Seydina Siddiq Sayyidu Quraysh waaye waa Quraysh faalewuñ yooyu waaw ba waa Banu Taym ñëw yëpp mbir mi ñëw gis mu inconscient ñu ne ñu jël ko yóbbu ko ngir faj ko ñu ne Uqba hé gis nga wallaahi dinañ la leen ñu ngi yóbbu Abu Bakar ah, suñu mbokk mi ñun gëmuñu ah, on est des kufaar comme yow mais mais gis nga bis parce que Hamiyya moo leen yóbbu waaw ah, non yéen ñun ngeen laal Abu Bakar min Bani Taym ñun ñëpp min Quraysh waaye moom min Bani Taym suñu famille la ah suñu clan la yéen yow yéen ko dóor nii Uqba oh, wallahi la in maata Abu Bakar wallahi la naqtulannak yaay ne waat nañ yàlla wallahi gis nga bu Abu Bakar buñ demee faj ko mu faatu billaahi dinañ la faat loolu moom bu yeboo bu yeboo waa Quraysh daje wala ñun waa Banu Taym dinañ la rey bu Abu Bakar di dee ñu lay rey waaw <laughs> demee yaayam ummul xayri wallahi wallahi huwa ummul <laughs> ku di yaay siddiq mën a nekk tudd ummul xayri waaye <laughs> radiyallahu anha wa ardaha di ko faj ba mu tanee tuuti lan la dafa ximmali ko ba mu ximmali ko lan la wax maada fa'ala rasulullah moom état am moom man yow waaye ibn la man moom man maay lan man damay dara ci kanamu yonent bi alayhi salaam la shay man man as-siddiq duma dara duma lenn kon nag pourquoi may may may inquiété ci sama cas man daal ximmaliku na lenn rekk am solo ci kaw suuf lu dul lii may laaj amut solo pour man as-Siddiq maada faala rasulullah ana yonent ma saa nan la mujjee parce que gars yi lañ koo naroon a ñàkk teggin ma intervenir man foofu laa inconscient bañ ma doon bañ ma songee maada faala rasulullah allah ma faala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allah allah moo tax fii newu fi des stratégique bi non mooy ma ne gis nga li ñuy wax ñun te gëmuñu ko ñun li ñuy wax xam nga ne koo fi dégg wala surtout ñiy tontu ay laaj bari na mooy loolu ñuy wax noonu te ñun ñuy ñu bari ñun moom gëmuñu ko mooy dañ koy wax nii moom loo loo loolu loolu mooy ki ko gën gëm ci taalibe yonent bi alayhi salaam ila yawmi diin waaw mooy lan liñ naan allahu wa rasuluhu alam xam nga ñun mooy dégg-dégg allahu buur yàlla ak ndawam moo gën a xam mais loolu ñun dañ koy wax nii rek moo léeg-léeg buur yàlla ne lii la ñun ñu xalaat ne bon monde bi de étude scientifique yi lii la wane bon walla lii nii yonent bi alayhi salaam ne dina am dina xew jullit ñi dinañ dominer ak yu mel noonu alxuraan di ko wax waaw waaye man tête nucléaire américain yi moom waa ñun ñii nu ñuy def ba bañ ñooñu ñu ak leen wow man a mais URSS rek ñun kii russe kes et russe yi ñu waxumal ay France yi ñun ñun ñii ay ñun béy jullit yii nii ay Érythrée ki Sénégal ki ay Arabie saoudite yi nga xam ne suñu lépp dañ ñu ko yoreel waay waay waay loolu nu muy nekkee mooy allahu wa rasuluhu alam ñun dañ koy wax rek <laughs> mais dese nañ koo gëm mais Seydina Siddiq moom la gëmoon looloo suuxat loolu la ko yonent bi alei saatu salaam suuxat te bu deñ ci xolam mu ciy màgg cers bu ne waaw moom loolu la xamaa allahu wa rasuluhu alam nee nañu lii jeex na saa nekk fi moo tax ba gaay jógee fay Abu Jahlin wallahi huwa abu mu jóge ne lee waa yow sa waa ji nee na isra ak miraaj nee na fi kii biig ah biig nee ci une partie bu law ci guddi gi nee na dem na fi Jérusalem ñëwaat yow léegi ndax dañ leen dañ dem rek wax bu ko defee mu weddi ko moom moom bu ko weddee affaire am yàqu moom ndax moo ko gën a topp waaw kii moom moom du xalaat sax topp gi mu ko topp léegi nag nañ ko wax loo xam ne raisonnable te moom moo ko wax moom moo la fi dem ne Jérusalem foo xam ne ñun bale buñ fay dem rek nit ñi yàgge ci yoon wi aller retour moom mu ne dem na ci une waxuñu sax guddi une partie ñu ñëw daje moom di ko wax mu ne bu dee moo ko wax kay dëgg la gaa yi gaa yi tombé de leur xawma chaise ngeen koy waxee lu ne déception bu rëy waaye waay waaye dugg leen man kii damaa foog daam lu ko lu ko dal laa yaakaar xoolal mu koy dëggal mu naan bu dee moo ko wax dëgg la kon fii ma ne dëggal na affaire bi amul gëm ko xool ko xool ko xool ko xool ko xool ko <laughs> gi saa yi daal di leen songu saa yi mu ngi noonu lii mooy al iman moo taxoon mu waxoon gaay yéen ñépp laa woo ba mu wax Seydina Omar keroog bi meree ñëw doteet Seydina Siddiq mu naan ko jéggal moo bañ yonent Yàlla saa saa ba ñëwee Seydina Siddiq ñëw wax ko ni mu newu fi sax di déglu Seydina Omar ala ta ama ta taariku lii saahibi yéen da ngeen ma mënoon a bàyyin sama àndandoo bi xanaa man rasulullah sallallahu alayhi wasallam da ma mënoon a bàyyil sama àndandoo bi Abu Bakr manu ngeen koo bàyyi ba di ko merloo yonent bi aleyhi salaatu salaam mera mera mera mera abu sayyid abu darda nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam boo ngi mera mera mera waaw ne yéen ñépp laa wowoon ngeen ma waxoo dëgg abu bakar ne wax nga dëgg waaw ma ko moo taxit wallahi wallahi huwa xalifatu rasulillah aleyhi afdalu salaatu wassalaam noonu la jàllale wéyal malgré vent contre vent vents waaw contre vents et li nga xam ne mooy euh, euh, baasu Usaama sariya bu Seydina Usaama ibn Zayd te ña gisoon leneen ba sariya ba demee ba ñëw ñoo gina ci lañ gise ne ah wallahi Seydina Siddiq daal du kenn ci ñun waaw xamoon nañ ko bu yàgg waaye ci lañ gise ne ah Allah ñépp far leen ragal ñi doon jéem a génn ci l'islam yépp duggaat <laughs> parce que ya en plus Rome yée non bu dee nag gars malgré seen yonent faatu lool kaawawu leen taxul ñu dammaatoo bàyyi lépp waaw ñu dem di xeex ak premier puissant mondial gagné quand même ñun ñii kaw kaw yii moom bu ñu fi newee villageois yii bu ñu fi newee di fontu gars yi dañ ñuy moxoña ñu jeex waaw ah. <laughs> gis nga boo toppee moom lañ wax bii weesu boo toppee ndi sunna moom noonu jeex na waaw ay nattu la mais dara wala aqibatu lil muttaqin la suñu boroom wax wala gëmatu al gëmatuñu alquran inna al arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin suñu boroom nee na inna al gis nga suuf si hein la terre continent yii océan yi les cinq continents yi la Afrique Asie Europe Océanie Amérique ak océan Indien Atlantique Méditerranée mais lépp lillaahi buur yàllaa ko moom laysa li amrika américains yi moomuñu ko les états-uniens moomuñu ko pôle yéeg lépp moomuñu ko waaw wala li ruus wala li ruusiya russe yi moomuñu ko wala li france français yi moomuñu ko tubaab yi kenn moomu ko lillah buur yàllaa ko moom yurisuha man yasha buur yàlla mi moom suufam nag moo koy donnloo teg ko ci loxo yi ku ko soob waaw wala aqibatu te jeexantalu mbir gi nag mbir yi nag lil muttaqin ñeel nañu ragal yàlla waaw nattu bi day yàgg metti parce que buur yàlla parewuñu ngir mu dimbali mooy dimbali ndawam yi ak ñi ko gëm fii ci àddina bi ak yow maal xëy ba si seede yi taxaw ñun kon ko gëmuñu ko mooy gëm gi des na dëgguwuñu ci buur yàlla di ñu seetaan waaw inna allaha laa yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim loolu la alquran wax buur yàlla moo fi dul nekk di changer di soppi la ne ci ay nit fekk ñoom jóguñu ngir loolu deñ ci ñoom suñu boroom xam ne jóg nañ pare nañ mu ñëw jàppale leen waaw wolof njaay naan saako bu deful dara kenn du ko du taxaw ah, ndimbal na ca fekk loxoy boroom waaw wala yansuranna allahu man yansurah inna allaha la qawiyyun aziz waaw buñ ko gëmee rek mais comme que gëmuñu ko lu wax ñu ne yii kaana yi hee yoonu jàmm sore wóop ba wax diine ju leer rek ñu bari ñemewuñu koo wax barrière yu bari ñoo taxaw suñu kanam yoo xam ne sax léeg-léeg gis nga bi ci gën a rëy ci barrière yooyu mooy suñu bopp ñun ñun suñu bopp ñun suñu bopp ñooy les principaux mooy les principales barrières yu taxaw obstacles les principaux obstacles yu taxaw suñu digganteeg def li yàlla bëgg li yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg barrière bi gën a yooyu mooy ñun suñu boppu waaw suñu bopp ñun parce que dafa fees ak ay préjugés ak ragal ak tiit ak euh, tey ñu dee. ak laaf yu damm waaw waaw maa lii wali najmi yaraani wa araahu amsaa kilaana yaxaafu ljafna yaxaafu lxamda jafnaahu ah anna tajahta ila lislaami fi baladin ci biir uh, kii bi tajidhu ka tayri maqsuusan janaaxaahu ah anna tajahta foo mën a dem ci réewu jullit yi looy fekk lislaam mooy jullit ña kat day mel ni picc moo xam ne maqsuusan dañoo couper jàpp ciseau on a dagg janaaxaahu ay laafam réew jullit moo dem day mel ni jullit ñi seen laaf yi lañ damm lañ jàpp dagg ko siisu ko couper ko ba mënuñoo naaw mënuñoo def lenn di làppi làppi waaw seen noon yépp tiim leen yor gourdin yi muy bu ne tëgg seen bopp yi benn tël waaw an nattajahta ila al fi baladin tajidu waaw ka tayri maqsuusan janaahu parce que ñun nii lañ mel waaw waaw mooy li Seydina Omar waxoon rek radiyallahu anhu waaw waaw ñun dañoo nekkoon ñoo xam ne nekkuñoon dara doonuñu woon tus ñu nekk ci suufe gu sukaay koo xam ne kenn mënu la koo décrire fa anzana allahu bil islam suñu boroom yëkkati ñu ñun jullit ñi ba mu ñu yëkkati nag ci lislaam la ko jaare ngir yëkkati ñu waaw mahmat mahma talabna al izza saa bu ñu ñëwee di di di chercher ak yëkkati ko ak ndaataa tëllëx ak rafaahiya suñuy mbir dox ak am suñu économie dox suñu nekkin dox fu ñu ko fu ñu ko ute ak féete kaw fu ñu ko ute en door de lislaam l'islam azallana allah buur yàlla dinañu doyadal dinañu bàyyi ñu wàcc ci suuf loolu Seydina Omar radiyallahu anhu wallahi alladhi la ilaha waxam jooju keese moo ñu dal kon nag bu kenn nekk fii gis nga lii say buñ bëggee kii nañ def ni Seydina Siddiq def radiyallahu anhu saxaaba yépp tamit ña xalaatul ñu ñépp ànd ceeg moom parce que dañoo am njiit ñoom duñ ne non non non waaye yow comme que il naa sa waaye yow comme que duñu déggal ñun bon na dem man dematuma waaye man je défends chez chez moi je défends la ville du profet sallallahu alayhi wa nit ñee ñu wax yow mu ngi door a génnaa dina nit ñëpp bëgg ñoo songu mu mu ñu wax mu ne par force day yóbbu arme bi mais nga dem man dew ma kenn waxu ci lool ndax dañoo am kilifa même bu dee gisuñ ni gisoon mais ñu topp ci mais bañ demee gis nañu que ne wallahi seen kilifa gi li mu waxoon loolu mooy li nga xam ne moom lañ waroon a def ñépp xam ne alqawlu maa qaala siddiq tabaan li xabibihi ah sayidna muhammad alayhi afdalu salatu wassalam li siddiqi li li saahibihi ah id huma fi lgaar id yaqulu li saahibihi la tahzan inna allaha maana waaw ñépp xam ne wax yii nag ah <laughs> li saydna siddiq gis moo jaar yoon topp yonente bi alayhi salaatu wa salaam àndandoom bu mag salawatullahi wa salaamuhu alayhi